خير دين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 fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne mu assasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di juróom-ñaareelu fan bi ñu fas yéentee dalal suñu mbokk Cheikh Abdullahi Fahmi di ko xam ne duñu ko présenté ti ci jataay bii nii ndax ñëw na fi ay yoon yoon bokk ko ñun ñu miin ko tamit ci yeneen jataay yu mel nii ci biir tarixatul muridiya kon Cheikh Abdoulaye Fahmi euh, di koo xam ne mu ngi cosaanu fële ca Tunisie waaye nag di koo xam ne taalibeeb Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul la di koo xam ne dund na ci wetu Sëriñ Saalihu Mbàkke lu mat fukki at ak benn ginnaaw bi nga xam ne euh, dugg na ci yoonu mouridisme tey jii mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb ba am solo mooy euh, dawru Seexul Xadiim fii xalli mashaakilil umma mooy rôle bi nga xamante ne sëñ Touba Xaadimu Rasuul maanaam def na ko taxawaay bi nga xamante ne sëriñ tubaa am na ko ci indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne xeet bi ñu ngi jàngoonte ak moom kon loolu muy tomb boo xamante ne tomb bu am solo la. di koo xam ne ni ma ko waxee léegi mi ngi cosaanoo fële ci Tunisie jànge foofa tamit euh, ba am diplôme am ci iniwersité bu Sorbonne ginnaaw bi jóge na foofu ci Tunisie dem ci réew yu baree bari ci réew yu islam yi ci wër googu nga xamante ne ci la doon wër ci réew yu islaam yi ci la ko yàlla baaxe mu dugg ci yoonu murit mu jaare ci loxol sëriñ Saaliku Mbakke ginnaaw bi mu ñëwee fi Sénégal tamit wax naa léegi ne def na ci wetu sëriñ Saaliku Mbakke lu mat fukki at ak benn ci biir fukki at yooyu ak benn am na ay liggéey yu am solo yoo xamante ne def na ko ci ci lu surs lu rawatina ci yoonu murit ndax am na ay téere yu bari yoo xamante ne ci wàllu tawxid ci wàllu tasawuf moom mii def na ko def na ay gëstu yu bari ci wàllu tawxid ak ci wàllu tasawuf naka noonu masalikul jinaan bii nii ak mawaahibul xudus ak tasawudu sixaar ak yeneen téere yoo xamante ne téere yu jëm ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul la téere yu yépp moom traduire na ko ci langue arabe yi nekkoon ci olof mu def ko ci arabe yi nekkoon ci arab mu def ko ci français kon mën nañu wax ne moom liggéey bu am solo ci la nekk di yëngatu biiru li nga xamante ne mu ngi fii ci Sénégal rawatina biir bi nga xamante ne fii la nekk fii ci ci Touba bi mu ñëw nag mu ànd ak délégation bu am solo ñu mën cee lim Serigne Khalil Mbacke mi nga xam ne moom lañ dalaloon fii ci bis bu njëkk ci weeru koor bi mën cee lim Serigne Abo bu kebe mi nga xamante ne tamit du gan ci jataay bi mën ci lim tamit Serigne Ibrahima Hamza moom tamit bokk ci ñoo xamante ni ñu ngi ci saanoo fële ci France waaye nekk taalibe ci yoonu murit mën ci lim tamit Abdul Malik mi nga xamante ni moom tamit mi ngi ci saanoo France te bàyyi ko ba cap ak sëñ Abdou Salam moom mu ngi jóge fële ci Côte d'Ivoire moom tamit cosaanoo fële ci France kon ñooñu ñëpp di ay nit ñoo xamante ne euh, ñoom bi ñu ñëw moom lañu àndal ñoo ñëpp tamit nekk ñoo xamante ne ci yoonu murid wi moom lañu ñu bokk kon ci tënk kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu fas yéenee dalal fii muy Cheikh Abdoulahi Fahmi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaane ak ñun te mooy euh, taxawaay bi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul am na ko ci andi saafara ci jafeñ jafe yi nga xamante ne xeet yi ñu ngi jàngonte ak moom xam naa nag ñu fàttali mbooloo mi rek ne moom dafay def waxtaan ci euh, làkku arab ak ci làkku français waaye nag bu noppee suñu mbokk sëriñ maxtaar sëriñ maxtaar fay incha allah mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee traduire lii nga xamante ne moom lañ wax ci français ak ci arab sëriñ Moxtaar Fay incha allah moo ko moo ñu koy fas yéene tekk ci langue ci làkk wolof kon ngir njëkkante waxtu wi rek bala ñu ko jox kàddu gi xam naa dañu fàttali mbooloo mi ne suba ci talaata ji sëriñ Balla Mbeng moom la ñuy fas yéene daral muy waxtaane al i'jaasul ilaahi fil maxluuqaat mooy kiimtaat kiimtaan gi nga xamante ne am na ci mbindeef yaa yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'aala bu dee ci àllarba ji incha allah al ustaas Moustapha Touré moom la ñuy dalal muy waxtaane alhimma al aliya bu dee ci alxames ji Baye Cheikh Mbaye la ñuy dalal muy waxtaane ad das fii kutubi suufiya kon incha allah li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdullahi al Fahim yi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi irrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi ajmain je suis honoré d'être à Darou Moukhty dans ce mois béni de Ramadan pour parler de Khadim Rasoul et de son apport pour la communauté islamique أتشرف كثير أن أكون معكم في دار المعطي في هذا الشهر المبارك لنتحدث في الشيخ الخديم وما يكون نفع للأمة الإسلامية في معرفة الشيخ الخديم الشيخ الخديم أتى لهذا العالم كله نفع نفع بلا ضرر جاء لخدمة هذا الدين سيدنا علي يقول أحسننا أحسننا لهذا الدين le meilleur d'entre nous est le meilleur pour cette religion c'est comme ça que se distinguent les musulmans le meilleur pour cette religion est le meilleur d'entre nous المريدين لهم حظ عظيم أن جاء الشيخ الخديم بينهم بعثه الله سبحانه وتعالى بين السنغاليين فهذا حظهم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حظ العرب لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عند العرب من يكن يعبأ بالعرب وكانوا قوم بدوا في الصحراء وبجانبهم حضارات عريقة بيزنطة وفارس ومصر والخلدانيين والهند والسن والسين حضارات عريقة بينما العرب بدوا رحل لا يعرفون إلا الإبل والحروب بين القبائل فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما ناله اليوم السنغاليين خاصة والإفريقيين عامة بشيء قديم هو نفس ما ناله العرب فلذلك سأ في هذه المحاضرة نبين بعض هذه الأمور حتى لا تفوتنا لأنه خير كثير On va montrer à travers euh, cette intervention le rôle qu'a joué Khadim Rasoul pour les Sénégalais et pour la race noire en général. Ce que le prophète Mohammed sallam a été pour les Arabes, c'est exactement ce que Khadim Rasoul joue aujourd'hui pour les Sénégalais et pour les Africains. Si ce n'était pas le prophète Mohammed sallam Qui aurait connu les Arabes? C'était un peuple bédouin dans le désert qui courait derrière les chameaux et les moutons et faisait la guerre entre eux alors qu'il était entouré des plus grandes civilisations de la terre, l'Égypte, les Byzantins, la Perse, les Indiens, la Chine. C'était quoi les Arabes à côté? Personne ne euh, ne, ne prêtait attention à leur existence. Et quand Allah a voulu que le prophète Mohammed soit suscité parmi les Arabes, les Arabes ont dominé la civilisation universelle pendant des siècles. Ils se sont étendus de la Chine jusqu'en Andalousie, jusqu'au Maroc, jusqu'ici aujourd'hui l'islam. Qui à l'époque aurait pensé que Abu Dharr al-Ghafari serait connu au Sénégal, il serait connu au Maroc, il serait connu dans tous les pays de l'islam Si on lui avait dit ça à l'époque, il n'aurait pas cru. donc Abu Hurayra non plus mais effectivement l'islam les a élevés et les a rendus célèbres dans le monde entier à travers les générations jusqu'à la fin des temps donc c'est l'islam qui est important c'est pas le peuple dans lequel il est Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne dans le peuple arabe avec la langue arabe la langue arabe et la langue du Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit ليست العربية بدم يجري في العروق بل هي لغة تجري على اللسان La langue arabe n'est pas un sang qui circule dans les veines, mais c'est une langue qui circule dans les langues, sur les langues. Man takallama bil arabiyya Celui qui parle arabe est un arabe. pas un problème de race, c'est un problème de langue. Et le Coran est la langue de tous les musulmans. Il n'y a pas dans l'islam un problème de race ou d'ethnie ou de couleur. Il n'y a que la piété. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus honorable entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc les musulmans se distinguent par la piété. C'est en cela que Khadim Rasoul s'est distingué, c'est par sa piété, par sa maîtrise de la langue arabe. Il a ressuscité l'enseignement véridique authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il a ressuscité il, dit qu'il a trouvé la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un terrain où on poussait des mauvaises graines. Pour cultiver ce terrain, il faut enlever les mauvaises graines, et labourer semer la bonne semence pour avoir une récolte saine. Alors il a commencé à enlever la mauvaise graine et, et à semer. C'est ça le mouridisme. Khadim Rasoul, il a expliqué que le mouridisme, les bases du mouridisme, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. iman بالtawhid islam bil fiqh ihsan bi tasawuf c'est ça la religion authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si on ampute la religion d'un de ses volets du volet de l'iman ou du volet de l'ihsan ou du volet de l'islam ce n'est plus la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cette religion est très importante parce que c'est la dernière religion Et le Coran est la dernière révélation. Et le prophète est le sceau des prophètes. Il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed. Donc, c'est la dernière chance pour l'humanité aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde peut constater aujourd'hui quel islam présenté au monde. Le rôle du musulman est d'appeler les gens à l'islam. Alors qu'il y a beaucoup de nos frères maintenant qui se sont mis dans une position incroyable, non pas d'appeler les gens à l'islam, mais de sortir les musulmans de l'islam. Ils sont en train tout le temps d'accuser des musulmans, bid'a, shirk. Euh, ils, ils veulent sortir tous les musulmans de l'islam, au lieu d'appeler les gens vers l'islam. Donc ils ne le rôle que le prophète. Ils ne rempl... Ou on travaille pour le prophète Mohammed sallam, ou on travaille pour Shaitan. Il n'y a pas de... Ou on est des partisans du prophète Mohammed sallam ou des partisans de Satan. Satan, il est chargé d'amener les gens à l'enfer, en enfer. Et puis, quand il, le jour du jugement, il va déclarer son innocence. لما قضي الأمر يقول الشيطان قد وعدكم الله وعد الحق وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن وعدتكم إلا أن وعدت استغفر الله wa ida qudiya al amru yaqulu shaytaanu illaa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni al yawma lumu anfusakum Satan dira quand l'ordre sera scellé Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur et je n'avais aucun pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé vous avez répondu à mon appel Ne me blâmez en rien aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. Donc, Shaitan, il appelle les gens, il par toutes les ruses possibles. Il fait croire à celui qui se croit un bon musulman qu'il est meilleur que les autres et que les autres c'est pas des bons musulmans. Regarde celui-là comment il prie, regarde celui-là il n'a pas de barbe, regarde celui-là comment il s'habille. Il est en train de dénigrer tout le monde. Il n'y a que lui qui est un bon musulman. Donc tout le monde doit se retourner vers lui et prendre exemple sur lui. C'est Satan qui le pousse dans cette direction. Donc, et il est une proie facile pour le shaitan. C'est ça ce qu'on assiste aujourd'hui malheureusement dans les âmes. Ceux qui appellent à la voix du prophète Mohammed sallam, ils sont humbles. Tawaza. Man tawaza Allah Il ne regarde pas les défauts des autres, il regarde ses propres défauts. Tout le, temps, il est en train de se blâmer lui-même. Et c'est ça la partie de l'ihsan. donc li la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam iman par le tawhid islam par le fiqh ihsan par le tasawuf iman par le tawhid c'est d'apprendre le tawhid c'est d'apprendre l'unicité d'Allah la mission des prophètes les anges les livres révélés le jour du jugement dernier et ce qu'il contient et le qada le qadar le décret et le destin ça c'est le tawhid et puis il y a un développement Pour connaître Allah, il faut connaître ses noms et ses attributs. Et connaître ce qui est possible, ce qui est nécessaire et ce qui est impossible pour la divinité. Ce qui est possible, impossible et ce qui est nécessaire pour les prophètes. Tout ça, c'est la science du tawhid. Et le fiqh, on apprend comment parfaire ses adorations, comment parfaire ses ablutions, comment parfaire les euh, prières, comment faire le jeûne, parfaire le jeûne, comment faire la zakat, comment faire le pèlerinage ça c'est le fiqh et l'ihsan la perfection la perfection morale d'acquérir les vertus akhlaq le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq en vérité j'ai été envoyé pour parfaire les mœurs et il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus proche d'entre vous de moi le jour du c'est celui qui a le meilleur caractère aqrabukum minni yawm al qiyamah ahsanukum khuluqan donc cette partie-là qu'il faut cultiver beaucoup pour être proche d'Allah et du prophète c'est l'akhlaq al-karima makarim al-akhlaq c'est ça la partie du tasawuf c'est ça que négligent aujourd'hui beaucoup de nos frères musulmans et qui malheureusement ont déformé l'image de l'islam jusqu'à aujourd'hui maintenant on ouvre la télé partout il y a des violences il y a des attentats, on parle de l'islam. On ne parle plus d'islam pour la spiritualité, pour la bonté, pour la charité, pour la générosité, pour l'amour d'Allah. Donc on a déformé l'islam. Voilà le rôle que joue Khadim Rasoul aujourd'hui dans la communauté musulmane pour montrer la plus belle face de l'islam, l'islam de l'amour d'Allah et de son prophète. On va maintenant entrer dans la conférence. On va la faire euh, en français, après en arabe, pour que tous ceux qui sont, parlent français peuvent comprendre et ceux qui sont arabisants peuvent comprendre. Allah il dit dans sourate Al-Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayrun lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Si les gens du livre croient, cela serait meilleur pour eux. Parmi eux, certains croient, mais la majorité sont des libertins. Dans un hadith, Anas ibn Malik, il dit, on demanda au prophète, paix salut sur lui, quand la communauté délaissera le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il répondit, quand l'hypocrisie s'installera dans les élites et le, le libertinage dans la masse, et quand le pouvoir sera, sera dans les mains de la jeunesse et les affaires de la religion dans les mains des savants corrompus. في حديث أنس قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عليه السلام إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم Dans sourate Al-Imran, Allah dit ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Que parmi vous soit une communauté qui appelle au bien et qui ordonne la bienfaisance et dénonce le mal. Ce sont eux qui seront les gagnants. Dans sourate Al-Anbiya, Allah dit: Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidatun wa ana rabbukum fa'budun. Ceci est votre communauté, une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Donc la communauté du prophète Mohammed sallam doit être une communauté unique, malgré la divergence des ethnies, des langues, des couleurs, des peuples, ils sont une communauté. Comme on a dit, parce que qu'est-ce qui les réunit? C'est la foi en Allah et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Man qala la ilaha illallah Muhammad rasulullah fa huwa muslim. Même s'il n'est vous ne partagez pas la même obédience, vous êtes tous les deux musulmans. Allah va vous départager après. <coughs> On n'a pas un, droit de chasser qui que ce soit de l'islam. Tant qu'il dit la ilallah, Muhammad Rasulullah, c'est un musulman. Donc ces accusations qu'on lance à tort et à travers, c'est faux. On déforme la religion du prophète Mohammed sallam. Le prophète Mohammed sallam appelle les gens à l'islam. Il lui suffit de dire la ilallah, Muhammad Rasulullah, il est musulman. au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il vivait avec lui des munafiqines et le prophète les acceptait il essayait prier Dieu pour que <laughs> il retourne leur cœur vers la foi et parmi ses compagnons les sahaba que nous vénérons aujourd'hui il y en a qui l'ont combattu jusqu'à la dernière jusqu'à Fatah Makkah ceux qui sont entrés après Fatah Makkah et il y a d'autres qui l'ont rejoint pendant qu'il était à Médine D'autres qui l'ont combattu dans Uhud. Khalid ibn Walid a été l'un des pires guerriers contre les musulmans à Uhud. Et quand il est venu se soumettre à l'islam, il avait honte. Il a enlevé son épée, il a mis devant le prophète Mohammed il a mis son or et tout, il a dit <coughs> J'espère qu'Allah me pardonnera ce que j'ai fait aux musulmans le jour de Ahad. Le prophète Mohammed il, lui a, il a pris l'épée, il lui a rendu, il a dit Ton épée, Khalid, était la pire épée contre les musulmans. Mais aujourd'hui, tu seras l'épée d'Allah dégainée contre les infidèles. كانت سيفك من أشد قسوة على المسلمين يا خالد أما اليوم فستصبح سيف الله المسلول على الأعداء c'est comme ça on peut retourner donc il faut toujours espérer des gens pas les chasser la nation qui est une communauté d'humains liés par une même histoire, une même culture ou une même religion. Dans le Coran, il s'agit de la communauté des croyants. Quand Allah il dit Umma, Ummatul Mu'minin. Bien que la communauté de l'islam soit divisée en des écoles de fiqh ou de aqidah ou même des, en des sectes innovatrices, toutes affirment prendre le Coran comme base, sauf que les interprétations divergent. Dans l'islam, on a beaucoup d'obédience. On a des chiites, on a des sunnites, on a des ibadites religites. C'est les principaux groupes qui restent dans l'islam. Et dans les sunnites, il a des écoles différentes dans le fiqh. Malikites, Hanbalites, Hanafites, Shafi'ites, Zahirites. Et dans le Tawhid, il a des écoles différentes. Il a des Ash'arites, il y a des Mu'tazilites, il a des Salafis. C'est les écoles du Tawhid. dans l'ihsan, il y a beaucoup de tariqas soufis. Et toutes les tariqas amènent vers Allah et son prophète. C'est les méthodologies qui sont différentes, c'est les méthodes. Chaque peuple a ses cultures et chaque chef ou chaque savant, il doit évoluer dans la mentalité de son peuple. Même un faqih, qu'on lui demande, on lui demande une fatwa dans un pays, il doit connaître les coutumes et les usages du pays, sinon il n'a pas le droit d'émettre des fatwas. donc elle doit être en correspondance avec le orf du pays et c'est un ijtihad et si on lui pose la même question il donne un autre avis son avis aussi est recevable tant qu'il est basé sur des arguments parce que chacun il évolue dans un milieu et les gens voient dans des divergences alors que c'est une miséricorde parce que c'est universel la religion islamique elle est universelle on ne peut pas l'uniformiser lui donner un seul une seule typologie Tout le monde doit s'habiller de la même façon, prier de la même façon, manger de la même façon, s'asseoir de la même façon. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des esprits bornés qui <laughs> insistent sur cela. Le prophète Mohammed sallam n'est pas venu pour nous apprendre comment manger ou comment s'asseoir ou comment s'habiller. Il est venu pour parachever les mœurs, pour nous apprendre les vertus, la bonté, la générosité, le pardon, il nous apprend à cultiver les vertus. Le prophète Mohammed sallam lui aussi, on lui offrait des vêtements du Yémen, il les portait. On lui offrait des, vêtements de Syrie, il les portait. <laughs> Non, il ne portait pas, de, il ne s'habillait pas d'une seule façon. Il ne se peignait pas les cheveux d'une seule façon. Des fois, il les coupait, des fois, il les faisait longs, laissez longs. Mais c'est les gens dans leur imaginaire qui ont créé problèmes dans lesquels ils veulent envers. Au, lieu que les musulmans s'occupent de ce qui est le plus important, le cœur, de purifier le cœur, ils s'occupent de leur habit. Comment la longueur de la barbe comment la longueur de Khamis et, du surwal. C'est quand même. On est en train de galvauder notre religion. On est en train de donner une image de notre religion euh, d'un fanatisme que même les musulmans ne peuvent pas tolérer, à fortiori les non-musulmans. Aujourd'hui, les non-musulmans, tu leur parles de l'islam, il a peur, il a peur, tout de suite il a peur. Parce qu'il entend une bombe exploser ou une... Parce qu'on a associé maintenant islamisme à terrorisme. C'est peut-être un plan ourdi par les ennemis de l'islam, mais malheureusement les musulmans sont tombés dedans. Et il y a des groupes qui vraiment sont fanatiques, très fanatiques, qui ont réduit l'islam à quelques points, à quelques points vestimentaires ou de jurisprudence. Couper la main du voleur, euh, le niqab, le hijab, le, la, la pudée d'adultère, c'est des, c'est du droit pénal. C'est des, c'est des points de droit pour la dissuasion. <laughs> c'est pas la religion. La religion, c'est aimer Allah et aimer son prophète et aimer son prochain. C'est répandre la bienfaisance an tuhibba li axiika ma tuhibba li nafsik qiila ya rasulallah man almuslim qaala almuslim man salima annaasu min yadihi wa lisaanihi man almu'min man aamana jaarahu bawaqa qui est le musulman au prophète il dit celui dont les humains sont préservés de sa main et de sa langue donc il ne fait pas du mal avec sa main ni avec sa langue à qui que ce soit et qui est le croyant il dit celui dont le voisin euh, peut avoir confiance C'est aussi simple la religion de l'islam. Donc, cela est important de rappeler pour que les gens ne prennent pas cette religion comme une charge qu'ils portent, mais au contraire comme une identité qu'ils assument et qu'ils doivent euh, refléter. Un musulman, on doit le voir à son visage, à la lumière qui se dégage de lui, à la bonne parole qui se dégage de sa langue, bon, au bon acte qui se dégage de ses mains.

Hajj Loda il a pris tout le monde à témoin il lui a dit hal ballaght est-ce que je vous ai transmis ils ont dit tu as transmis il dit Allahumma ashhad anni ballaght Seigneur atteste que j'ai transmis falyuballigh minkum ash-shahid al-ghaib que celui qui est présent transmet à celui qui est absent ballighu anni walaw aya transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset donc on a un droit un devoir de transmettre Et il nous sommant d'annoncer la bonne nouvelle et non point d'effrayer les gens. De même qu'il nous exhorte à s'unir et à se rapprocher. Bashiru wa la tunaffiru. Qarribu wa saddidu. Le prophète, il nous dit. Dans cette époque, nous affrontons des challenges terribles, différents de ceux auxquels ont fait face nos prédécesseurs. Donc, nous devons trouver les solutions, les solutions adéquates à nos problèmes car Allah nous demandera des comptes sur nos personnes et nos actes et non point sur nos prédécesseurs et leurs actes نحن اليوم لنا مشاكل نعالجها مشاكل العصر الله ليس سيسائلنا عن الأقوام الذين سبقونا لن يسألنا عن معاوية وعن يزيد ولن يسألنا عن هارون الرشيد وعن المأمون ولا عن الأمين سيسألنا عن أنفسنا alors que les musulmans sont encore en train de se battre toujours sur cela sur les Omeyyades les Abbassides sur l'un défend Muawiya l'autre accuse Muawiya et ça devient un débat de sourds et les musulmans ne se retrouvent plus dans cela alors qu'on doit affronter les problèmes de notre époque nous Allah va nous demander des interroger sur nous sur nos actes qu'est-ce qu'on a fait il va pas nous interroger sur les actes de Muawiya qu'il assume devant Allah ses responsabilités chacun assumera ses responsabilités Allah dit nulle âme ne sera chargée du fardeau des autres la taziru waziratun wizra ukhra fi surat al-Hujurat innamal mu'minuna faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum Allah dit dans surat al les croyants des frères réconciliez vos frères et craignez Allah afin que vous bénéficiez de sa miséricorde. Les musulmans, rien que ce verset, ce verset-là, s'il l'appliquait, il n'y aurait plus de problème dans le monde musulman. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum. On vient, on prend nos frères réconciliez-vous. Quel est votre problème? Sayyidina Ali devait avoir le khalifa tu crois cela Allah après il va te dire si c'est vrai ou non c'est vrai maintenant quel est le problème Abu Bakr et, et, et Abu Bakr et le khalife maintenant Abu Bakr et Ali ils ont vécu ensemble Sayyidna Ali il a épousé la femme de Sayyidna euh, Abu Bakr après la mort de Sayyidna Abu Bakr Khawla et il a eu et il a élevé les enfants de Sayyidna euh, Abu Bakr Muhammad ibn Abu Bakr il a été élevé par Sayyidna Ali et Sayyidna Omar il a épousé la fille de Sayyidna Ali Umm Kulthum avec l'attestation de Sayyidna Hassan et Hussein il a dit Sayyidna Ali levez-vous allez marier votre oncle quand il est venu demander la euh, la main de Umm Kulthum donc eux n'avaient pas de problème Sayyidna Ali Sayyidna c'est les gens après eux qui ont des problèmes Et ils créent, ils ont mis ça dans la tête des musulmans, et dans les livres des musulmans, et dans les enseignements des musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait étudier aux gens cela. Et les gens croient, alors que c'est absolument fou. Tu crois que Sayyidina Omar et Sayyidina Ali et Sayyidina Abu et Sayyidina Osman étaient des ennemis les uns aux autres <laughs> Il faut être fou. Donc comment ça Jusqu'à présent, pendant des siècles, on perpétue des mensonges. Et on continue à alors que le Coran est là innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum Sayyidna Ali il dit dans sa wasiya qu'il a écrit à son fils Hassan il dit akhbarani Abul Qasim anna islahu dhati al-bayn afdalu min 'ammati as-salati was-siyam Abul Qasim notre prophète Mohammed paix salut sur lui m'a dit que réconcilier entre les musulmans c'est meilleur que la prière et le jeûne Donc il est temps que les musulmans Voilà pour venir à l'apport de Khadim Rasoul dans la communauté. C'est la réconciliation de la com... Com... communauté musulmane. La communauté musulmane, ils sont tous, c'est des sunnites, des chiites, des ibadites, ils sont tous la communauté musulmane. Ils, sont, ils aiment tous Allah et le prophète. Chacun d'eux, il dit qu'il s'appuie sur le Coran et sur la sunna du prophète. Mais, le, leur compréhension diverge. Nous, les mourides, on n'a pas ce problème. On aime autant les sunnites que les chiites, que les ibadites, on n'a aucun problème. Tout celui qui dit la ilaha illallah, parce que Khadim Rasoul nous a appris. laa yuaadi faaka fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa allah ne soyez jamais l'ennemi de celui dont la bouche prononce la ilaha illa allah celui qui dit la ilaha illa allah et en plus il dit Muhammad Rasulullah c'est fini c'est ton frère Maintenant, s'il accepte de dialoguer avec toi avec bon sens, avec intelligence, tu discutes avec la meilleure argumentation possible. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati aux voies de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et ne pas polémique qu'avec une argumentation saine et sereine. S'il ne veut pas polémiquer ou que laisse-le, lakum dinukum waliya din. Allah va nous départager après. on peut on, pourquoi être ennemi puisqu'on a le même Seigneur et le même prophète mais nos compréhensions divergent maintenant on va entrer dans la définition du mouridisme at-ta'rif bil mouridiyya qala ta'ala fi sourate al-hashr wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab Allah dit dans Sourate Al-Hashr, ce que le messager vous ordonne, faites-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous, et Allah, il est d'un courroux terrible. Ce verset était capital pour Cheikh Al-Khadir. هذه الآية كانت نصب عين الشيخ الخدير ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه Khadim Rasoul pas d'autre cheikh en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa il prend directement sa religion du prophète Mohammed que ce soit par la compréhension juste des versets coraniques ou par la compréhension juste du hadith sahih ou par la vision mushahada contemplation parce qu'il voyait le prophète Mohammed à l'état de veille et c'est là qu'on va arriver à un sujet que beaucoup de musulmans ne comprennent pas et qu'il est temps qu'ils comprennent parce qu'il va éveiller les gens sur ce qui leur manque. Si l'islam aujourd'hui, il est dans cette position, il est devenu sur le banc des accusés, c'est parce que les musulmans ont failli à leur rôle. Dans la partie de l'ihsan qu'on a dit, dans le tasawuf, l'islam, on a dit la religion, Le mouridisme, c'est isla, iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Dans la partie du tasawuf, ce sont les écoles du tasawuf qui ont pignon sur lui. Ce sont les tariqas du tasawuf. C'est quoi la tariqa La tariqa, personne ne vient de lui-même et faire une tariqa. Il dit qu'il va amener les gens à Allah et son prophète. Il doit avoir la permission d'Allah et de son prophète. Sinon, il va égarer les gens, les induire en erreur. Donc tous ceux qui ont fait une tariqa, c'est par la permission d'Allah et de son prophète. Et ils voient le prophète Mohammed sallam à l'état de veille qui leur donne. Et la vision à l'état de veille du prophète Mohammed sallam, elle est acceptée par tous les maîtres du hadith. Les gens du hadith ne la refusent pas. C'est certains savants ou soi-disant savants qui refusent cela parce qu'ils n'ont pas eu accès. Donc ils peuvent mais celui qui affirme a préséance sur ce qui nie al-muthbit muqaddam ala alladhi yanfi Cheikh Abul Hasan Chadli Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Ahmadou Bamba et beaucoup Jalaluddin Suyuti Ibn Arabi beaucoup ont Sha'rani beaucoup ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille il y en a même qui corrigeaient les hadiths il lui dit au prophète est-ce que c'est toi qui as dit cela il l'affirme ou il infirme et il mentionne ça dans les livres de hadith donc euh, chez les savants confirmés rasikhuna fil ilm ça ce n'est pas discutable la vision au contraire chez les maîtres soufis ils disent aucun d'entre nous ne peut arriver à la station des hommes s'il ne voit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille et même pour cela il y a des moyens à utiliser pour accéder à cela celui qui doute n'a qu'à essayer c'est aussi simple que ça et c'est très important à comprendre Il y a un hadith qui dit, le prophète Mohammed sallam, et ça c'est un hadith sahih, authentique, personne ne le recuse. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. لا يتمثل الشيطان بصورتي وفي حديث وفي رواية أخرى من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بصورتي celui qui m'a vu dans le songe il me verra à l'état de veille Satan ne peut pas prendre ma forme. Donc quand tu vois le prophète Mohammed sallam que ce soit à l'état de veille ou à l'état de sang, c'est le prophète Mohammed sallam que tu as vu parce que Satan ne peut pas prendre sa forme. Donc c'est pour ça que c'est validé par les maîtres du hadith et beaucoup ont confirmé cela. L'un des plus grands savants de l'islam que personne ne discute, ni les salafis ni les soufis, tout le monde admet sa sa station. L'Izz ibn Abd Salam, on l'appelle Sultan al-Ulama. le sultan des savants, l'Az ibn Abd Salam. Personne ne discute, ni Ibn Taymiyyah, ni qui que ce soit. Tout le monde admet sa position. On lui a demandé la question. En Égypte, il y avait des faqirs qui lui ont posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce que pense notre maître de la vision du prophète Mohammed à l'état de veille Il a dit, la vision à l'état de veille a été, et non, il était dans un, l'assemblée de Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid, il était le mufti et le muhaddith de, de, de l'Égypte avant l'entrée de l'Az ibn Abdel Salam. il était syrien. Après, il est venu en Égypte. Quand il est venu en Égypte, Ibn Daqiq al-Aid, il dit aujourd'hui, personne n'émet plus de fatwa. Et, parce que l'Az ibn Abdel Salam ici, tout celui qui veut une fatwa, il doit la demander à Az ibn Abdel Salam. Donc, il l'a mis avant lui. mais c'était un grand maître du hadith du fiqh euh, Ibn Daqiq Presque tous les savants étaient ses disciples en Égypte. Alors il était dans une assemblée où il y avait Ibn Daqiq et ses disciples. Alors ils ont demandé la question à Aziz ibn Abd Salam. On dit que dit le maître sur la vision du prophète Mohammed sallam à l'état de veille. ما يقول الشيخ العز بن عبد السلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقال ماذا تقول في شيخكم هذا Qu'est-ce que vous dites de votre cheikh, celui-là, Ibn Daqiq Laïd Ah, il dit, c'est un homme honnête, probe, juste, savant, c'est le plus grand savant du pays. C'est un faqihuna wa muhaddithuna wa imamuna. Il a dit, s'il vous apporte un hadith, qu'il tient de son cheikh, qu'il le tient de son cheikh, qu'il le tient de son cheikh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu avec une silsila ininterrompue, sans faille. إذا أتاكم بحديث laysa bi munqata wala fii shuzuz wala illa muttasil ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hal ta'khudhuna bihi wa ta'maluna bihi est-ce que vous prenez ce hadith et vous le mettez en pratique il dit ah absolument sans aucun doute parce que lui il est qualifié pour cela la shakka na'khudh bihi wa na'mal bihi li'annahu imamuna wa shaykhuna وثقة عدول وفيه كل الصفات فقال إذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال بها في كل عصر وفي كل مصر من هو أتقى وأعلم من شيخكم هذا بألف ألف مرة وما شيخكم هذا أمام الشيخ عبد القادر الجيلاني أو أبي الحسن الشاذلي Il a dit, la vision du prophète Mohammed a été attestée par des savants dans toute époque et dans tout pays. Et ceux qui l'ont affirmé, ils valent votre cher qui est là un million de fois. Alors comment vous les <laughs> acceptez pas leurs paroles Alors qu'ils ne vous demandent pas de pratiquer. <laughs> Vous n'avez même pas à œuvrer avec. Ou vous acceptez ou vous dites ah on ne pas. Donc, il ne sied pas un savant de dénigrer ce qu'il ne connaît pas. Il dit Allahu Alam. Les savants, donc, sur ce plan-là. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir la vision à l'état de veille Parce que le prophète Mohammed est toujours là pour veiller à sa religion. Il a dit, le prophète Mohammed La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. La yadurruhum man khalafam. il y aura toujours une partie de ma communauté qui restera sur la vérité. Et ceux qui les dénigreront ne pourront rien contre eux. Et dans un hadith, bil Maghreb, ta'ifatun bil Maghreb, la tazalu au Maghreb, à l'Occident islamique. Donc, on comprend que dans cette partie occidentale de l'islam, on a un islam beaucoup plus pur que ce que tu peux trouver avec les, les problèmes qu'il a en Orient. C'est pour ça que tu verras pas beaucoup de problèmes. Ici, presque en Occident islamique, les gens sont malikites dans le fiqh, ash'arites dans le aqidah et soufis dans la pratique, makarim al-akhlaq. Donc, il n'y a pas cet antagonisme entre le tasawuf et le fiqh que tu vois chez nos frères de l'Arabie saoudite, wahhabisme, qui a maintenant submergé un peu le monde islamique. C'est pas par leur doctrine c'est plutôt par leur pétrodollar, malheureusement. Beaucoup de gens maintenant, ils vont chercher Tazkia à Qatar et en Arabie Saoudite pour qu'ils euh, viennent dans les euh, euh, télévisions satellitaires et qu'on leur distribue leurs livres et qu'on parle d'eux et qu'on leur donne de l'argent à gogo. Et ils se présentent comme des savants. Et ils réduisent l'islam à son dénominateur minimum. Ils ont réduit l'islam à quelques points, comme on a dit, le hijab, le niqab, la barbe, le, le qamis, le surwal, et le, et le jihad. Quel jihad? Le jihad contre les musulmans, tu fais le jihad contre les musulmans. Est-ce qu'il y a un jihad contre... C'est la fitna. Quand il y a guerre entre les musulmans, c'est une fitna, c'est pas un jihad. <laughs> Donc, le jihad, jihad nafs, jihad al-akbar. Fais le jihad contre toi-même, contre les ennemis de l'être humain, Satan, dunya shaitan hawa nafs Satan l'âme charnelle les passions et le monde phénoménal maintenant si tu es agressé ton pays est agressé ta famille ta vie ton sang tes biens là tu vas en jihad là tu combats mais c'est pas pour tu combattre tes frères musulmans tu tues des musulmans tu mets des captifs des femmes musulmanes ça n'a jamais existé dans l'islam que chez les kharijites les premiers qui ont commencé cela c'est les kharijites qui contre Sayyidina et même Sayyidina euh, il, leur a trouvé une excuse il a dit ce n'est pas ceux qui combattent pour la vérité et se trompent comme ceux qui combattent pour l'erreur il était sincère mais il se trompait ils ont prié sur eux ils les ont enterrés comme des musulmans C'est ton frère musulman, même s'il te même s'il n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas le sortir de l'islam. Donc, les musulmans doivent apprendre à s'aimer et à s'entendre, à écouter les arguments des uns et des autres. Et tu choisis dans ces arguments. Ou tu gardes ce que tu as, mais tu n'accuses pas les autres. Alors, Khadm Rasoul Khadim Rasoul pour définir le mouridisme il expliqua d'abord comme on a dit la voix personne n'a une voix de lui-même c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui voix il le voit à l'état de veille et comme on a dit la vision à l'état de veille elle est connue et reconnue par les savants malgré ceux, les autres qui ne savent pas euh, n'ont qu'à apprendre Khadim Rasoul a dit le prophète paix salut sur lui m'a oralement dit, éduque tes compagnons par la volonté spirituelle et non seulement par l'enseignement didactique. Éduque chacun par ce qui correspond à ses aptitudes et à ses états. شافهني la الله صلى الله عليه وسلم بقوله ربي أصحابك بالهمة ولا تربيهم بالدرس فقط Dorénavant, par la himma, la volonté spirituelle, le pastif, et non seulement par l'enseignement didactique. C'était ça qu'a commencé la voie. Le prophète Mohammed sallam lui est apparu pour lui dire oralement Shafahani Rasulullah, Mushafa. Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Et il a écrit un poème sur ça. Wa min ajaib ibn Abdullah salla alayhi bi salamin Allah baqin adaa ardahu bil awliya ila al qiyamati wa kullun waliya. سنته وصانها عن بدعه تبشيره خديمه بفسطعه non seulement il lui a annoncé mais il lui a dit isda isda bima tu'mar annonce haut et clame haut et c'est faut le clamer haut et fort pas le dire en douce en essayant d'esquiver les accusations des autres c'est des ignorants c'est quelqu'un qui ignore il faut lui apprendre Il faut pas. <laughs> Malheureusement, beaucoup de soufis se sont mis dans les bancs des accusés. Ils sont en train tout le temps de se disculper. Oui, ceci, oui, notre cheikh, oui, non conforme à la sunna. Mais c'est la sunna même. C'est l'enseignement le, du prophète. C'est la miséricorde divine qui vient à vous pour vous apprendre, pour vous enseigner. Parmi les miracles d'Ibn Abdullah, sur, sur lui les prières et les salutations d'Allah l'Éternel, qui, illumine sa terre par, qui illumina sa terre par les saints jusqu'au jour de la résurrection, chacun d'eux, des saints, pris en charge sa sunna et la préservé des innovations. Chacun des saints, son rôle est de préserver la sunna du prophète. Un saint, wali, il ne peut pas contrevenir à la sunna du prophète. Au contraire, il préserve la sunna du prophète. Le prophète, sur lui, les prières, ainsi que sur sa famille et ses amis, a ordonné à son serviteur d'enseigner les aspirants et ceux qui demandent le bon conseil parmi les contemporains, le prophète somma son serviteur de clamer haut et fort sa mission, après l'avoir fait accéder à son Seigneur par l'abnégation et lui avoir annoncé la distinction. أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصله بالتخلية لربه مبشرا بالتحلية C'est quoi la voie des soufis تخلية تحلية تخلي تحلي تجلي التخلي le maître soufi il t'apprend à te dépouiller des vices des mauvaises des mauvaises attitudes et il t'apprend les vertus tahalli makarim al akhlaq jusqu'à ce que il te fait arriver Allah l'usul tajalli yatajalla lak Allah bi asma'ihi wa sifatihi li ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'ihsan adorer Allah comme si on le voit comme si on le voit car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Donc être conscient de son omniprésence, qu'il est partout avec nous, et qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, c'est un problème de conscience, tout se passe dans la conscience. Cette disposition, c'est une disposition spirituelle dans le cœur, le qalb. C'est là le secret du cœur. Après, je vais lire un texte que Serigne Mountakha Bassirou a écrit ça fait 40 ans et d'une clarté extraordinaire qui explique tout cela, tout ce qu'on est en train de dire. Et j'ai demandé la permission à Serigne Mountakha pour euh, le traduire et, et le lire. Et il m'a donné la permission. Et il m'a dit, je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit. Tu es la première personne à qui j'ai montré ça. Mais je te fais confiance. Je sais que tu vas le lire et l'expliquer comme je le veux. il ne voulait même pas il ne l'a jamais montré c'est Serigne Mountakha le lire Inch'Allah Le cheikh Khadim Rasoul, celui l'agrément d'Allah, expliqua sa voie. Les bases de la voie sont la foi par le tawhid, la soumission par le culte et la loi la perfection par l'initiation et la réalisation spirituelle us al-muridiyya us al-tariqa al-iman bit-tawhid al bil-fiqh al-ihsan bit-tasawwuf ta'rif Cheikh Khadim les enseignements de la voie mouride sont incontestablement les enseignements de l'iman de l'islam et de l'ihsan Khadim Rasoul expliqua l'iman la voie du prophète Mohammed paix salut et des compagnons et de leurs fidèles disciples Nul ne peut emprunter cette voie sans, sans la permission et la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car cette voie est un dépôt. Et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. أقرأها بالعربية ليقول كلام كما قال الشيخ القديم بنفسه إن الإيمان والإسلام والإحسان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يسلك هذا الطريق أحد إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه لأن الطريق وديعة له صلى الله عليه وسلم والوديعة لا تؤخذ إلا بإذن صاحبها Donc, voilà ce qu'on disait. Personne ne peut avoir une tariqa de lui-même. il faut qu'il la par la permission et la bénédiction. Parce que dans la tariqa, il y a la baraka du prophète Mohammed Et la transmission de la baraka se fait par l'investiture d'un cheikh authentique. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, on a des milliers de chefs, chacun se dit que le chef, c'est une investiture. Il faut comprendre, que les gens ne comprennent plus la réalité du tasawwuf. Parce qu'ils savent plus, ils voient des chefs qui ne connaissent même rien de tu trouves quelqu'un euh, qui n'est pas dans la voie spirituelle, ah, automatiquement il l'accuse. Il lui dit comment Qu'est-ce que c'est ça Il déforme la religion. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens Et à juste titre. Donc c'est pour ça qu'il y a des normes. Quand on sort de ces normes, on se, on se met dans le banc des accusés. Donc c'est à nous aussi de prendre à cœur cette mission et la voie de Khadm Rasoul, de ne pas laisser qui que ce soit entaché la voie de Khatam Rasoul par ses insuffisances ou ses carences ou ses aspirations ou ses projections ou ses illusions. La voie de Khatam Rasoul, elle est pure, immaculée. C'est la voie du prophète Mohammed sallam et des Sahaba et des Tabi'in, comme l'a expliqué Khatam Rasoul. Donc celui qui veut comprendre la voie de Khatam Rasoul n'a qu'à lire Khatam Rasoul. Khatam Rasoul a écrit, il a parlé, il a montré par les actes ce qu'il est Khadim Rasoul il dit qaddamani llahu ala alxuddaami bilmustafa almuthabbit alaqdaami faman shakka falyujarrib wa man yujarrib falyabu bitagharrub Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète élu celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi et celui qui veut rivaliser avec moi n'a qu'à partir pour l'exil comme je l'ai fait Il ne l'a pas obtenu, ce qu'il a obtenu d'Allah en étant dans une mosquée ou dans une cabane en train de faire du wurd ou du zikr. Il est parti faire le jihad, le vrai jihad, contre les ennemis de l'islam, tout seul. Il n'a demandé à personne de venir combattre. Il a dit à ses talibés, apprenez votre religion, gagnez votre vie à la sueur de votre front, ne dépendez jamais des colons. Et je vais revenir, je vais me charger d'eux. C'est lui qui se charge des colons. il est parti, il est revenu des grâces et des dents qui dépassent l'entendement. Parmi ces dents, comme on a dit, les tariqa, mais la tariqa Khadim Rasoul, sa particularité, à part la vision du prophète Mohammed, qu'il voyait continuellement. Et on va y venir après. Mais quand il a dit Khadim Rasoul, Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète Eli. Tous les serviteurs. Donc, il a dépassé tous les serviteurs. Tous ceux qui ont un tariqa, Sirin Touba les a dépassés. Et en cela, il a dit Tuftu ala hadirat al-awliya, fara'aytuhum yatasabaquna ala abwab al-jannah. ورأيت الشيخ عبد القادر الجيلاني يدخل من باب التواضع وكل من يدخل من باب يجدني فقيل فنودي فقيل من هذا فنودي ويخلق ما لا تعلمون J'ai fait le tour de l'assemblée des saints et j'ai vu les ai vus se précipiter vers les portes, les huit portes du paradis. Et j'ai vu Cheikh Abdel Khadr par la porte de l'humilité. Et chacun d'eux, quand il entre par une porte, il me trouve. يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر me trouvera auprès du maître tout puissant tout saint qui accédera à la proximité du divin ils ont dit qui c'est celui-là une voix leur répond wa il crée ce que vous ne connaissez pas et il a fait une qasida avec muqayyada bi xuruf wa yaxlaqu ma la taalamuun warastani fiqha alimaami maliki alayhi ridwani alkarim almaliki nafaatani kunta li bilmanafici wa qulta li fiqha alimaami alshafici wajjahta li minka muna latifa wa qulta li fiqha abi xanifa nafaatani kunta li bilmanafici wa qulta li yaa xayra qaa'idin xamidin xumida wa qulta li fiqha alimaami ahmada les quatre imams de la charia. Il a obtenu ce qu'ils et davantage. Et les maîtres de la haqiqa. Quttali ma faqa bihi al-Jilani alayhi ridwan alladhi a'lani ilayya qutta ma faqa bihi Abu al-Hasan fi khidmati al-Hasan Abu al-Hasan al li bima bihi at-Tijani faqa wa kunta li bil-Marjani. Tu m'as fait de l'imam Malik, sur lui l'agrément du Seigneur miséricordieux. tu m'as donné des dents subtiles et tu m'as accordé l'intelligence de l'imam de, de l'imam Shafi tu m'as donné des dents subtiles et tu m'as accordé le fiqh de l'imam Abu Hanifa tu m'as accordé les meilleures dents et tu m'as donné le fiqh de euh, euh, euh tu m'as accordé ce que tu as accordé à Cheikh Abdel Jilani et tu m'as élevé davantage tu m'as accordé ce qui été octroyé à Abul Hassan Chadli qui excella dans le service de son aïeul béni le prophète tu m'as parachevé mes acquis en m'octroyant ce qu'a obtenu Cheikh Ahmed Tijani, qui devint l'ornement des Donc tout ce qu'ont obtenu les maîtres de la Haqiqa et de la obtenu pendant son exil et encore il a obtenu des, des, Pour savoir, comme j'ai dit, ce que a donné au peuple noir en, général et aux Sénégalais en particulier, pour qu'ils prennent. Et entre eux et le prophète Mohammed, ils n'ont pas d'intermédiaire. Il prend directement du prophète Mohammed sallallahu Khadim Rasoul. Donc c'est ça ce qu'il disait Khadim Rasoul au, au Mauritanie, au plus grand savant de Mauritanie. Il s'était rattaché à lui. Toute la Mauritanie est unanime sur le sur Khadim Rasoul. Ils disent si ce n'était pas que la porte de la prophétie est close par le prophète Mohammed sallallahu on n'aurait pas eu de limite pour te louer. لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرت بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما كل النبوة وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو واسع mais en dehors de la prophétie le champ est large et vous trônez partout <laughs> et surtout dans dans la spiritualité Khadim Rasoul est incomparable donc il disait le jour du jugement vous n'avez pas à attendre longtemps parce que yawma yud'a kullu unasin bi imamihim entre vous et votre prophète et Allah il n'y a que moi vous n'avez pas attendre longtemps <laughs> donc il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont pour ça ils n'ont pas besoin d'aller chercher leurs références ailleurs ils ont les meilleurs livres du tawhid de Khadim Rasoul les meilleurs livres du fiqh les meilleurs livres du, du tasawuf makarim al-akhlaq les meilleurs amdah les meilleurs salawat nabawiyya les mourides ils les leaders de cette communauté musulmane. Et il est temps qu'ils se réveillent. Les, ense les, enseignements de la voie mouride sont incontestablement les enseignements de l'imam, de l'islam et de l'ihsan. Khadim Rasoul expliqua l'iman, l'islam et l'ihsan sont la voie du prophète Mohammed, paix sur lui et des compagnons et de leurs fidèles disciples. Nul ne peut emprunter cette voie sans la bénédiction du prophète, paix sur lui et sa permission. Car cette voie est un dépôt et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. De même, la mécréance, le libertinage et l'insoumission sont la voie d'Iblis le maudit. Et nul ne peut emprunter le compa sont, sont le compagnonnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous en préserve Khadim Rasoul astaghfirullah de même nul ne peut emprunter cette voie sans son compagnonnage le compagnonnage d'Iblis donc ou tu fais le compagnonnage d'Iblis pour aller en enfer ou le compagnonnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller au paradis donc ou tu prends la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a tracé lui ses compagnons et les tabi'in

وكذلك الكفر والفسوق والعصيان والشرك طريق عدو الله إبليس اللعين لا يسلكها أحد إلا معه والعياذ بالله تعالى وفسر الشيخ رضي الله عنه وارضاه أن حقيقة الإيمان بالله تعالى هو أن نؤمن أنه سبحانه وتعالى موجود بلا ابتداء ولا انتهاء وأنه خلق طريق الجنة وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والمسلم يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر ويفعل الخير waf'alul xayra wa laa taqrabul fawaahisha inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaani wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkar Khadim Rasoul dans sa réponse au gouverneur général dit cette voie a commencé le jour de la hijra du prophète et ses compagnons ils ont fui l'injustice pour préserver leur foi ils ont fait la hijra pour Allah on interrogea Khadim Rasoul dans la hijra pour Allah il répondit la hijra véritable qui conduit à l'agrément suprême d'Allah est celle qui éloigne des interdits Cette hijra commence par le dépouillement ou l'abnégation, tahalli, et finit par la distinction, tahalli, qui est la jonction, wusul. La réalité du dépouillement et le repentir, tauba, et la réalité de la jonction et la noble attitude, adab. La première chose qui incombe à celui qui veut la jonction avec Allah est de se séparer de tous ses désirs et plaisirs pour accompagner la volonté d'Allah dans tout ce qu'il ordonne. Puis il faut que l'amour du, du, du mourir pour son cher soit pour la face ثم بين الشيخ رضي الله عنه وأرضاه عن خاصية طريقته فقال طريقة المريدية أخذها من طاعة الملائكة وهم عليهم السلام فيما بينهم وبين ربهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون Il a dit que la voix des mourides est tirée de la voix des anges. Eux, ils ne précèdent jamais Allah dans sa parole et ils ne font qu'obéir à ce qu'il leur ordonne. C'est comme ça les mourides. Ils ne font qu'obéir aux ordres de leur chef. Et ils aiment leur chef pour la face d'Allah. Bon, le temps va finir, donc on va lire les écrits de Siri Muntaqa avant de, de clôturer. Siri Muntaqa, il explique la personnalité, la personnalité de Cheikh Al-Khadim. شخصية الشيخ الخديم بقلم الشيخ منتقى البشير البكي. هو الشيخ نفسه رسالة. Siri Muntaqa, il dit le Cheikh, Cheikh Al-Khadim, en lui-même est un message. C'est lui-même le message. Il n'a pas apporté de message. Mais c'est Serigne Touba lui-même qui est le message. هو الشيخ نفسه رسالة من عند الله لهذا العالم الأرضي لإنذار مبكر لحدوث شيء ما parce que la terre allait subir des catastrophes et des calamités alors Allah a envoyé Khadim Rasoul comme un message pour les humains هو الشيخ نفسه رسالة من عند الله لهذا العالم الأرضي لإنذار مبكر لحدوث شيء ما منه الانحراف والانحلال ومفزع الإنسان لأهواء نفسه بماديات هذه الأرض Ces catastrophes se résumaient dans la déviation et la prévarication et la corruption qui allait se généraliser dans l'humanité. Allah savait que l'humanité allait être euh, la, euh, corrompue. et la corruption va se généraliser donc il a envoyé Serigne Touba comme un message wa laqad ra'a marra ash-shaykh wa qad bakkara bi hayatihi la yahtammu illa billahi wa la yubali illa bi amri ta'abbudihi li rabbihi wa la yakhafu lawmata la'im wa ja'ala hadhihi al-hayata kullaha idhar kayfiyat muqawamati al-muhtadin ila hadha ash-sharr al-muqbil wa hadha al-bala' al-muhattami il dit tous ceux qui ont vu le cheikh ils ont vu comment depuis sa tendre enfance il ne s'occupait que ce qui concernait son Seigneur et son adoration pour son Seigneur. Et il n'avait peur de quoi que ce soit dans la voie d'Allah. Et il montrait toujours la voie aux gens pour qu'ils ne s'égarent pas et qu'ils ne se laissent pas tenter vers la corruption et les, tentations de ce monde. هكذا أوضح الشيخ السبيل لكل فرد يريد أن يسلك طريق, يسلك طريق الهدى في حياته الدنيا لحياته الآخرة Ainsi, le Cheikh a montré la voie à tous ceux qui cherchent la vie future. wali ilhaaqi thullatin ça c'est très important wali ilhaaqi thullatin min almukhtarina suud bidhalikum rahti alkhayrati alsabiqina alladhina kanu atba'a nabi rasul sayyid alawwalina walakhirin sallallahu alayhi wa sallam et il a voulu Khadim Rasoul choisir une élite parmi la race noire pour les faire accéder aux stations auxquelles ont accédé les compagnons du prophète Mohammed. C'est pour ça que dans la voie mourite, comme on a dit, c'est la résurrection de l'islam. Il a commencé l'islam comme a commencé le prophète, avec quelques compagnons, Et ces compagnons-là, ils avaient les caractéristiques des Sahaba, comme il a expliqué Sirin Touba. Il a dit, quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps, il a dit, qui est le premier qui a dit Bala Quand Allah il a dit alastu bi rabbikum, ils ont dit bala. Qui le premier a dit bala C'était le prophète Mohammed sallallahu Allah lui a dit de choisir parmi les esprits ceux qui vont l'accompagner dans son séjour terrestre. C'est le prophète Mohammed sallallahu a choisi ses compagnons avant qu'on vienne dans nos corps terrestres, dans ce monde terrestre. Et après il a dit qui est le deuxième qui a dit bala C'était Khadim Rasoul. C'est là l'un des secrets de Khadim Rasoul. Et Allah lui a dit choisis ceux qui vont t'accompagner Serigne Touba dit c'est là que j'ai surpris tout le monde fa hunaka fa hunalika faja'tu al-jami' fakhtartu mimman ikhtarahum Rasulullah il a dans le groupe qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit lidhalika kanat akhlaqukum ka akhlaqi ashabi Rasulullah c'est pour ça que vos caractéristiques sont comme les caractéristiques des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wali ilhaqi thullatin min al mukhtarina suud pour qu'il prend une élite parmi la race noire et qu'il les fait accéder au grade auquel ont accédé les compagnons du prophète Mohammed wali idhari kayfiyat ada ahaqiyat al ubudiyyah lir rububiyyah et pour montrer aux humains et aux croyants en particulier comment on doit assumer la station de la servitude devant la Seigneurie. Comment le serviteur doit se comporter devant son Seigneur. C'est pour ça que Khadim Rasoul, il ne se présentait que Abdullah wa Khadim Rasulullah. Il n'a jamais revendiqué un autre titre. Abdullah wa Khadim Rasulullah. Donc il nous a montré ce que c'est la vraie Ubudiyya et la vraie Khidma de Rasulullah où il est inégalable. ولإظهار كيفية أداء حقية العبوبية للربوبية للإله الحق رب كل شيء وهو الله والشيخ هو الرسالة لهذه الإنسانية le chef lui-même était le message pour cette humanité وصلته به ظاهر son rapport avec cette humanité était clair il se résume en trois points il était il vivait sous la domination du colonialisme ils vivaient dans l'époque du colonialisme. Et tu sais, dans l'époque du colonialisme, tu n'as pas une latitude large. Tu as beaucoup de contraintes. Pourtant, Sirin Touba <laughs> a assumé son rôle, malgré le joug colonial. بالعليا كان تحت سلطان الأوروبيين il était sous le joug des Européens des colons وبالوسطى كان من المسلمين il était un musulman comme les autres il ne revendiquait rien d'autre <laughs> les musulmans wa bisufla kaana manfiyan wa aqaama hunaka muddatan min as-sinin fi umqi ifriqiya bi Gabon bayna al-wathaniya et dans la partie la plus subtile il était exilé dans la forêt équatoriale au Gabon parmi les animistes et pourtant il a rempli sa mission au plus haut degré donc pour comprendre l'importance de sa vie en lui-même est un enseignement pour tout musulman et pour tout croyant Donc ceux qui se pensent sur sa vie vont apprendre beaucoup sur la spiritualité Elisa. Attends, لا لا ما زالت رسالة الشيخ بالعربية. هذه. أو تقرأها هذه هذه هذه هذه الذي لم يقرأها أحد قال لي شيخ منتقى هذه يفسر فيها أسرار القلب القلب عالم من عوالم الله التي لا تحصى سأقرأها بالعربية فقط من بعد سيترجمها بالولوفية واللمحة الأولى للإيمان في القلب هو استعمال رسمي يعمل به العقل الباطن ولن يزال القلب يلقي لمحات للإيمان وإنما تلك اللمحات للإيمان في القلب كتحركات جنين حي في البطن حتى يحتاج العقل الباطن أن يتعامل مع الأخلاق الحسنة في العمل وهذا التعاون هو المعبر عن الضمير وكلما ازداد نشاط هذا التعاون ازداد العمل وهذا الازدياد هو المعبر عن الشعور تارة للأخلاق وعن التفكير تارة عن العقل الباطن وتارة يعبر عنهما بأحد اسميهما حتى يكمل هذا الشعور أو هذا التفكير فيتغذى الإيمان بهذا العمل في القلب وينمو ولن يزال يتقوى ويترقى به حتى يكمل ويصير معرفة ولا تتم المعرفة هذه إلا بالتفكر في الصفات وهذا وهو أي التفكر للمعرفة كاللبن للرضيع فيصير به الإنسان عارفا ولا يزال في بعض قلوب العارفين يترقى للشعور أو للتفكر وتارة يعبر ترقي التفكير عن البصيرة وتارة يعبر ترقي الشعور عن الوجدان إلى ما لا يعرف نهايته إلا الله والعارف لا بد أن يكون عاملا والعامل لا بد أن تكون له قوة وهذه القوة هي النية في العمل وهي التغذية الوحيدة لروح اليقين وكلما ازداد العمل ازداد العامل قربا لربه حتى يصل إلى منتهى كمال اليقين وإن إلى ربك المنتهى ولا يقوى اليقين ويكمل إلا بالتفكر في أفعال الله وهو لليقين كالغذاء للبدن وأما العقل الباطن فهو القائم بالأمر للإنسان في جميع حالاته وخاصة في طور ترقي الإيمان واكتماله وفي طور الكمال هو الداعي الكبير دائما والمرشد للأخلاق الحسنة لأجل العمل وتحصيل الفوز الذي لم يجيء الأمن الإيمان إلا لأجله وإن نجح العقل الباطن مع هذه الأخلاق لابد أن تحرك جميع المعنويات في الإنسان منقادة في هذا العمل فيسعد الإنسان غاية السعادة في الحياة الدنيا ويرجى له أن يفوز كمال الفوز في الحياة الآخرة بهذا العمل التي هو العمل لله ولله وحده وهو العبادة وهو الإسلام وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون وهذا بالإجمال إن القلب لمكسب الإنسان ومزرعه لآخرته كما أن الدنيا مكسبه ومزرعه لحياته الدنيا ويكفي بتأثيره أي بالتطهير والبذر والحرث والتطهير هو إلزامه التقوى عن جميع المعاصي كباذرها كبائرها وصغائرها بعد تقديم التوبة والبذر والحرث هما الدوام على الطاعات جميعها بعد تخليص النية لله وحده وهذا الإلزام وهذا الدوام هو المعبر عنهما بالعمل أو بالعبادة وأما نهاية العبادة فهي الدخول في العبودية وهو الإحسان ومعناه التقرب إلى الله بالحسنات لأن كل حسنة قربة وأفضل القربات وأحسنها التوحيد ثم حب الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحيث فحب جميع أهل الله ثم العمل بالسنة فالعمل بالخير العام لله ثم حسن الظن في جميع الأقدار وكمال الإحسان هو الوصول ومعناه القرب وهو آخر حلقة من حلقات سلسلة دين الإسلام الثلاثة الكبيرة وحلقات هذه السلسلة هي الإيمان والإسلام والإحسان وبعبارة القرآن هي حبل الله أو العروة الوثقى وهي المفهومة في معنى آيات القرآن الثلاثة في آخر سورة الفجر يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي النفس المطمئنة هي المؤمنة والنفس الراجعة إلى ربها راضية مرضية هي المسلمة والنفس الداخلة جنته هي المنتهية إلى أجلها بحسن الخاتمة بمن الله وعدله والله نسأل ونستعين بأن نكون مؤمنين مسلمين محسنين إلى أن نوتي أجلنا ويرضى الله عنا راضية نفوسنا مرضية اللهم أمين بجاه خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله viens viens par là fekk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai walmursalin sayidi al awalina wal axirin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala di sant ñi nga xamante ne ñoo daraloon abdallah fahmi ñu dugg rekk ci tënk ginnaaw bu ñu ko santee ci waxtaan wu am solo wi mu def waxtaan wi ñu mën ko tënk ci ñeenti tomb benn bi mooy laata lislaam di ñëw lim fi fekkoon ngir ñu xam njariñu lislaam ndax bala ngaa xam njariñu lislaam da ngay xam lim fi fekkoon jafe-jafe fi jafe-jafe yim fi fekkoon ñaareel bi mu indi bi lislaam ñëwee ni mu lijjantee jafe-jafe yooyu ñetteel ba jafe-jafe yooyu ku nekk xam na ne du dañ di yees mu indi sëriñ bi radiyallahu na anhu ni mu lijjantee jafe-jafe yooyu ak kan mooy sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ba nga xamante ne bii lépp lu mu lijjanti ñun war nañ cee jàpp waaye itam bu fekkente ne dund nañ ko nañ ko war a dunde tasaare ko nañ ko war a tasaare àddina bi yépp danañ gis ne doy na sëkk wax na ne laata lislaam di ñëw fekkoon na fi ak tëju nit ñi am mbooloo ba noppi te taxut ñu nekk ci jàmm nit ñi am alal ba noppi te taxut ñu noppalu nit ñi bari ak njaboot ba noppi te teewut kenn ku ci nekk féewoo ak morom ja lislaam ñëw indil ñu bàyyi lu bon def lu baax mu leerale ko ne al muslimu yajtanibu nawahi wa yafaalul awamir wa yafaalul xayra ni mu ko waxee mooy ne li lislaam indi mooy ne ab jullit day moytandiku lu bon di def liñ ko digal tey def lu baax kon ci tënk nit ku mel noonu la lislaam ñëwoon defar ko waaye itam loolu la lislaam tegoon ngir nit ñi mel ñi ngir ñu mën a nekk ci jàmm jamonoy dox ba loolu dellusiwaat yaakaar naa nit ki balaa xam dëgg-dëgg njàngalem sëriñ bi balaa xam dëgg-dëgg wàccuwaay bi nga xam ne yoonu murid am na ko ci jafe yi nga xam ne moom la àdduna bi amee day xam laataa sëriñ bi di ñëw li fi nekkoon te yaakaar naa bu fekkente ne xam na laataa lislaam di ñëw li fi nekkoon rek su ko xoolee day gis ne lu raw moo nekkoon fii ba noppi te fa loola nekkoon moo gën a yaatu fopp kon ci béréb bu xat la jafe-jafe ëpp yi nga xam ne moo amoon laataa yonent bi di ñëw jafe-jafe yu ëpp yooyu moo ñëw tàbbi ci béréb bu xat cheikhul xadim radiyallahu ta'ala anhu ñëw lijjantee ko ci ñetti tomb yi ba ci jëkk mooy jàngale ñaareel ba mooy yar ñetteel ba mooy àggali nit ki ci yàlla jàngale daf lay jàngal ci bindal la wax nga dégg mu jëf nga gis loolu mooy bel ma noonu nga xamante ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon defee ndax alquranul karim moo wax ne wala taqfu ma laysa bi bihi ma bul topp loo xamante ne amoo ca xam-xam dellu la wax ne la dégg gi dañ koy laaj dégg gi lan lañ koy laaj lépp loo xam ne dégg na ko topp ko te amu ca xam-xam bët bi des na ko laaj lépp loo xamante ne gis na ko xol bi gëm ko wala cër yi jëfe ko te fekk amu ca xam-xam kasaale ko xol bi itam lépp loo xam ne tàbbi na ci mu gëm ko te boroom amu ca xam-xam yooyu yëpp des na ko laaj moo tax ne sëriñ bi bi mu ñëwee dafa jiital xam-xam boo amee xam-xam boobu nag. da ngay daal di am xikma te xikma mooy lenn lu ci nekk nga xam fan lañ ko war a teg bu ñaar gaaree ci sa kanam nga xam bi ci baax ak bi ci baaxut bu fekkee ñaar yu baax la nga xam bi gën ak bi ñu gën ñaareel ba mooy yar nit ki ci defal ko makaarimul axlaaq yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq dañ ma yónni yónni wuñ ma ludut ngir ma mottuli way tedd jikko yi jikko yooyu itam nee na mooy jikkooy malaaka yi malaaka noonu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxee laa ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun duñu moy sunu borom ci lenn lu mu leen digal te lu mu leen digal itam loolee la ñuy def melokaani malaaka yooyee nee na moom la sëriñ bi jël tibbe na ko ci waxi sëriñ Muntaxa ne loolu moo tax murid yi gën ay jikko ku dul ñoom jikko yooyee moom la sëriñ bi jël def ko ci taalibe yi ñetteel bi mooy taxliya te mu wax ne sunu borom subhanahu wa wala yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox ndigalul mu jàngale laay bire képp koo xam ne dana nangu ci moom laay bire waaye ginnaaw bu mu ko defee muy koo xamante ne war naa mën a laaye biire war naa mën a jàngale itam noonu ma ko waxee ca téereem bi nga xam ne mooy mat la Madlabu Shifa te mooy foofu muy waxee ne na nga def mboolem boroom xam-xam yi ñuy jëfe seen xam-xam nga def mboolem ñiy jëfe seen xam-xam ñuy woy sellal xam-xam ba nga def ñiy sellal ñu dëddu nga def ñiy dëddu ñu ñu doon ñoo xamante ne bii ñooy laay bire noonu ma ko toftalee nga xam ne bala ngaa laay bire da ngay jaar ci maraaxil yooyu yëpp su boobaa jëmm ju mel noonu moom la ñu war a topp te mooy sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nga gis ne kon ñett yi ci la lijjantee li nga xam ne mooy jafe-jafe yooyu nga xam ne mooy gaasi loolu yi nag mu tënk ko ci loo xamante ne dañ koy tuddee ab tariqa te bu buñ ko xoolee ba mu àgg dañ mel ni l'islam rek la ndax mu ngi doon al imaanu bi tawxid wal islaamu bi fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf te mooy gëm ci pas-pas bu wér jëfe ci xam rafetal cig sellal ñett yii mooy li nga xamante ne moo tënk loolu ku ñëw di wax laa ilaha illallah dana mën a bokk moo xam tarixa da ko tàqale woon a keneen su ñëwee dana mën a dugg ndax li mu fi fekk laa ilaha illallah moo ci boole nit su fekkente ne madhab da ko tàqale woon ak kenn su ñëwee dana mën a dugg ndax lim fi fekk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ci boole nit su fekkee ne aw xeetu njàngeenu alxuraan la wala xeet woo xamante ne bi dafa bokkut ak ñii ay aada ak yu mel noonu soo agsee dana dugg ndax li tënkoon ñépp te mooy buum gi nga xam ne lu mu tënk du dagg mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te loolu yépp nag ñetti balluwaay yi génn ko mooy alquranul karim sunna ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko te mooy sunna soo xamante ni wér na cëng ndax wax na ne sëriñ bi daana jële ci alquran daana jële ci xadis waaye daana jële itam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko boppam ndax joxe na ci misaal moo xamante ni bi ci abdu eh, ibnu masis moom mu wax ne ba demee ca Égypte dañ koo laaj foofa ndax yonent bi sallallahu alayhi dees na ko gis mu laaj leen seen sëriñ bi nga xam ne wóolu ngeen ko su leen woon yonent bi moo wax bi xadis ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw su na ko waxee ñu gëm ko mooy leen ñi nga xam ne ñoo wax ne yonent bi dees na ko gis ñoo gën a dëggu seen sëriñ bii te ñu moroomam ci genn wet kon ci tënk boo ko boo ko tënkee rek day wax ne ginnaaw loolu bu mu àggee itam fi nga xamante ne foofu lañ gënoon a bàyyi xel ci xam ak ci ni ñuy dunde ci mokkal ak ci fonk seenu askan ak fonk seenu der di ko dund foofee day mel ni doyaat na beneen seere ci ne sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu lum nu indil war nañ ci mën a jàpp muy Mauritanie nga xam ne bañ ko fa yóbbu lañ ko fa yóbbu woon ngir xay na lee der bu ñuul bi mu doon bu àggee foofee maanaam day daal di xeebu ci seen kanam waaye ñoom ñoo ñu mujj nañ fu ñu jaaxlee ci moom lañuy dellu ci ay masaayil yu bëree bëri indi na ko yoo xam ne saa suñu jaaxlee dañuy ñëw ci sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ca ba muy nekk foofee ak yoo xamante ni bi mu ñëwee fii dañ koy dabo kon ñu mën a leeral li nga xamante ne moom la wax lépp dugg ci euh, waxtaan woowu mu doon wax ci Cheikh Mouhamadul Mountakha radiyallahu ta'ala anhu loolu mu bind waaye li nga xam ne moom la doon wax rek ci français ak doon ko wax ci arabe. kon day mel ni. loolu nga xamante ne bii moom la doon wax joxe na ci misaal ci dëkk boobu yi nga xamante ne moom la ñuy wax Mauritanie te ñu doonoon ay boromi xam-xam yoo xam ne bu dee mokkal yàlla may na leen ci bu dee maanaam gëm seen bopp yàlla may na leen ci ndax la ca ëpp ay surafa lañ wala ñu ci doonoon ay surafa itam maanaam nu ñuy doone ak sérif ci ay xadis saxal ko wala téereb xam-xam doon nañ ko wéyal ci seen doxin sëriñ bi ba mu fa demee radiyallahu ta'ala doon nañ gàggantiku ci moom ci wet yu bëree bëri mu li nga xam ne daal moom la wax lépp lépp boo ko tënkee day mel ni jaamu yàlla te teg ko ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li nga xam ne moo mën a lijjanti adduna bi yëpp waaye jëlee ko ci koo xamante ne bi itam day xam bu baax a baax lan mooy sunna ndax bëri na ñoo xam ne ci baatub sunna boobu rek day mel ni tàqale nañ ci jullit ñi indi nañ ci ay jafe-jafe yu bëree bëri leeral na ko ci diggante ab sikkim ak ay kaalaak xeet yu mel noonu te yooyu yëpp day mel ni warutoon a mën a dox diggante jullit ñi koo xam ne dañoo wax ne dafa mosa a niyu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ne ko mbaa jàmm nga am sëñ bi ne ko ndax xam nga luy jàmm mu ne ko soow ma ci dimbalee ma jël sëñ bi ne ko foofi nekk te nekk ci li neex yàlla yaa ngi ci jàmm ak foofi mën a ne foofi nekk nekkoo ci li neex yàlla nekkoo ci jàmm ak foofi mën a nekk ne ko ndax xam nga dëgg dëgg jàmm kañ la ko jàmm bi di am mu ne ko soo ma ci dimbalee ma jël mu ne ko suñuy jëlee siraat gàcc ko ca kaw safaan ba jaam bi jéggi ko jëm àjjana te yorelu sawara lu mu koy dabe di ko laaj bu boobaa lay am dëgg-dëgg jàmm ne ko ndax xam nga ci lu ñu koy amee mu ne ko boo ma ci dimbalee ma jël mu ne ko ci liggéey ak jaamu yàlla kon day mel ni waxtaan wi lépp ci lim ko tënk mooy ne Serigne Touba radiyallahu ta'ala lim nu indil mooy liggéey ak jaamu yàlla kon xam naa dañuy yemale foofu tënk bi rek boo ko defee bàyyi li ci des laaj yi nga xamante ne moom lañu koy jëmee wasalaamaaleykum wa rahmatullah dañ fee am ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyikoo ba Mbour muy Serigne Saliou njaay xasida ànd ak Serigne Khadim Thiam ñoom tamit ñu amoon yéene barkeelu ci liggéey bi comme ni nga xamante ne noonu la ko daan defee ak ñun rek Serigne Saliou Ndiaye di koo xamante ne du ku ñuy présente ci jotaay bi ndax ànd na feek ñun ci jotaay yu mel nii. kon bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Khadim Ndiaye. sëriñ Xarim Thiam su ko defee moom tamit mu am lu mu bëgg a barkeeloo ci jotaay bi ci ay xasida ñu jox ko kàddu gi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa sallama tasliman inni aqulu nil yawma su xajali min kasrati dhanbi wal الآفات والوجل إني أقول إني اليوم سوء خجلي من كثرة ذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة تنخت تصححني ma salaamin ala man saada fi rusuli wala li wa sahbi wa alni bi abadan sahiha jasmin wa xal binaan kalam yamili xan ma sani duruya man laysa li ahadun له أميل ودر رجلان هي لي ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan bi kon jox kàddu gi Serigne Ibrahima. pour des éclaircissements c'est par rapport au dans le sens en français où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que chaque communauté ou peuple sera ressuscité avec leur imam parce que dans des tafassirs moi j'ai vu que en fait, il disait que c'était les prophètes. Ah, dans le sens en, arabe, c'est imama dedans. Donc j'aurais voulu des explications, des éclaircissements, inshallah ta'ala, sur ce passage. À l'intérêt de Je commence par répondre la première question sur Al-Soufa, effectivement, les soufis leur, les prennent comme les précurseurs de cette voie. Parce que Al-Soufa, ah, il euh, vivait que pour Allah et son prophète. Même Allah, dans le Coran, il dit واصطبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc euh, Allah même recommandait aux prophètes de rester avec eux. Et le prophète Mohammed les aimait beaucoup. Il partageait avec eux les dons qu'il recevait. Quand il recevait des hadiyas, il envoyait à, à Al-Badr, à Al-Sufa. Parce qu'eux, ils vivaient que pour cela. Ils ne s'occupaient pas de faire du commerce ou, ou pour Ils vivaient. Leur vie, c'était la spiritualité. Donc les soufis, effectivement, les prennent comme leurs précurseurs. Et même il y a certains qui font remonter l'étymologie du tasawuf à al mais linguistiquement, non, parce qu'on ne peut pas trouver d'étymologie réelle, exacte pour euh, le tasawuf. Mais c'est l'une des définitions qu'on donne au tasawuf, qu'elle dérive de al Mais effectivement, les soufis premiers compagnons de al soufa comme leurs précurseurs. Ils s'inspirent d'eux, comme Abu comme euh, Bouraira, comme Bilal, comme Salman font partie de al mhm. pour la deuxième question, le verset yawma yad'a kullu unasin bi imamihim, ça veut dire euh, kullu chaque communauté, chaque euh, peuple, chaque groupe sera derrière son imam. Par exemple, les Malikites, ils seront derrière l'imam Malik, les Shafi'ites derrière l'imam Shafi'i. Et eh, maintenant les Qadris seront derrière Cheikh Abdel Qadir Jilani, les eh, Chadili derrière Cheikh Abou Hassan Chadili. si dans un pays, une branche Chadili, il imam parce que c'est lui qui l'ont pris comme euh, intermédiaire entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi C'est de lui qu'ils prennent l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. exemple, que, euh, comme euh, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi était parmi nous. Donc Il s'est substitué au prophète, c'est un substitut du prophète. Khalifat Rasulullah chaque communauté a un khalif du prophète. Et le khalif, il peut être celui qui commande par l'épée, le gouvernant, comme celui qui par la science, l'alim. Donc euh, l'imam, il peut être les deux. Il peut être l'imam, le gouverneur, comme il peut être le savant qui l'ont suivi. Donc celui qui s'est mis en substitut entre les musulmans, les croyants et les prophètes. Il se viendra devant le peuple qu'il a dirigé. Et il aura assumé ses responsabilités aussi. S'ils ont suivi le bon guide, ils ont gagné le gros lot. S'ils ont suivi un mauvais guide, ah, il assumera et, il assumera Le choix est important de l'imam. des prophètes, et par rapport à l'intercession des prophètes, des Anbiya et, et des Rasoul, ça situe où C'est-à-dire la, euh, la première intercession où d'abord le prophète va intercéder euh, pour tous les musulmans, et ensuite euh, comme de nos imams, ça vient où par rapport en fait à ça Il y a toute une catégorie de personnes qui ont le droit d'intercession, comme l'a expliqué le prophète Mohammed L'intercession du prophète Mohammed sera pour toute l'humanité, même pour les autres prophètes, parce que le, le jour du jugement, personne n'osera parler. Chaque communauté se dirigera vers son prophète. Le peuple de Noé vers, Noé, le peuple d'Abraham vers Abraham, le peuple de euh, Jésus va vers Jésus. Et chacun il dit euh, nafsi, nafsi. Ils vont aller jusqu'au prophète Mohammed. Il va se lever, il va se prosterner devant Allah jusqu'à ce que Allah lui délève toi et demande ce que tu veux. et il lui va lui inspirer des louanges avec lesquelles il va louanger Allah. Et il va dire Allah donne à chaque prophète le droit d'intercéder pour son peuple, et à chaque wali, et à chaque euh, et à chaque euh, père pour ses enfants, et chaque euh, professeur, alim toute une catégorie. C'est le prophète qui va demander l'intercession. pour ceux qui sont Chaque, parce que chacun d'eux a un droit d'intercéder. Par exemple, celui qui apprend le Coran, l'enfant qui apprend le Coran peut intercéder pour ses parents. Et il y a beaucoup de cas Pourquoi les Khasaïs de Sirin Touba ne sont pas aussi vulgarisés dans la Ummah comme par exemple le Dala El Khairat Pourtant, les Khasaïs font autant l'éloge du prophète, paix, salut sur lui. Les Khasaïs de Sirin Touba sont beaucoup plus forts que Dala El Khairat et que tout ce qu'on connaît dans le monde islamique. Mais malheureusement, ils ne sont pas connus parce que d'abord, ils ne circulent pas dans des versions euh, imprimés euh, de grand public, classique, tu vois, qu'on trouve dans les librairies tout, tu ne les trouves pas. Et même les gens qui sont ici, beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur des Khazaïd parce qu'ils les chantent plus qu'ils ne les récitent ou les euh, étudient. Hmm. Parce qu'il a beaucoup de secrets dedans, le prophète, sur les dispositions d'Allah et du prophète envers Sirin Touba, sur les, les grâces qu'il a obtenues auprès d'Allah de son prophète, il beaucoup de secrets. Et les prières sur le prophète sont l'un des plus grands secrets de la spiritualité islamique. On peut parler des choses, des secrets de la transcendance et de l'immanence dans des formulations canoniques à travers les prières et les louanges sur le prophète. Mais c'est vrai qu'ils ne circulent pas, ils ne sont pas connus. Même ici au Sénégal, tu ne peux pas les trouver dans des versions imprimées que, que peuvent lire. Tu sais, les caractères qu'on écrit ici, même dans le. pas lire en dehors du Sénégal et même peut-être en Mauritanie un peut pas Donc, ça, le travail des Mourites de publier les écrits de Khadm Rasoul et de les faire entrer, circuler dans les grandes maisons d'édition pour qu'ils soient à la portée des musées. Il n'y a que le livre de science qui donne ah, écrit. Même pas. On commence maintenant. Raoud Rahim commence à, à publier. Aussi, on ouais, il, il, peut, il, commence à publier. Mais on a encore beaucoup de travail sur ce plan. Hmm. Ouais. Assalamu alaikum. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp ak mbokki taalibe yi leen ziar ci bis bu euh, weeru tedd wi ñu nekk di sant bu baax a baax kilifa yu baax yi fi doon waxtaan léegi ci thème bu am solo bi ñu doon waxtaane muy Serigne Touba ak ni mu saafara jàngoro yi àdduna bi doon jànkonteel Abdullah Fahmi ni mu ko traité macha allah am na solo lool ñu ko ji sant bu baax Euh, Sëriñ Tuuba nii dafa am lu Cheikh Ahmad Tijaani wax ci ma yor ko ci téere bu tudd adwa ala Tijaani ala dafa ne woon am na lu yàlla di nattoo nattu bi bëgg a dal jullit yi jamonoom la ko doon waxee moo jiit Sëriñ Tuuba ne sax kenn du ci mucc booba waa Algérie ñoo ñëwoon ne ko tey ñoo dajaloo xeex ànd ak yow xeex jële fi turki yi ñuy yi ñuy eh, coloniser woon mu ne jëru ko ndax am na nattu yu bëgg a ñëw kenn du ci mucc te bu ci kenn doon mucc mooy waa Saxara bi waa Saxara bi sax mënuñ cee mucc loolu Fahmi wax na ko ci ne Sëriñ Muntaxa ko wax ne Sëriñ Tuubaa moom jimb moom may message moom la yàlla indi ngir mu waajal mbindeef yi ci musiba mu mag mii bëgg a dal mbindeef yi tey Cheikh Ahmad Tidiane doon ko noonu junjoon ko ndax yàlla bind na waxtu wu ne bu humanité wala bu nit ñi dee bëgg a dugg ci jamono mu yabal ay mbër ay yonent yu waajal nit nit ñi ci époque boobu ñu bëgg a dugg waaye Sëriñ Tuubaa li mu mooy modernité nit jël yàlla sànni ca àll ba bëgg a rey yàlla taxaw palaasu yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa alal maqaamaati indallahi fi hadha zamani iskaanu tawhid fi lxalbi daraja yi gën a kawe yàlla mooy fexe ba xol yi nga nga def ci tawhid ndax tubaab yi li leen fi tax ñëw mooy naan ngëmu nit ñi dindi pas-pas dindi ngëm ci xol yi kon jàmmaarloog tubaab ak jeexit ju bon jim nar def ci kaw suuf moo tax yàlla waajale woon mbindeef yi wala yu mag woowu muy sëñ tubaab mu bëgg a xettali mbindeef ci lool te ku xool ni mu ne njàngaleem dafa mel dafay prépare nit ci dund moderne gi mooy xamoon na ne dana ñëw tubaab bi dana da da da danañ gañe li ñu fi deseloon autorité jullit du amati dawla islamiya du taxaw te yàlla dogal nag ci jamonoom Kamal mu jug na fi effacé sax dawla euh, xilaafal islamiya nga xam ne lislaam léegi bu dul woo nag ni ñu suñ tubaa jàngale nga xamee ne nga nekk ni ko sëñ Bala waxee ne am murid salih nga nekk ci biir tubaa nga nekk feneen ay yem waajal la defar sab xol ba ngay nekk New York ak nga nekk xel ko ñoo yem ci yow foo toll yow al irada sadiqa doon ab murid boo xamee ne dara yëngalu dul yàlla ni ko sëñ Blade waxee ne ëkk ëkk ab murid sadiq du doon du yor jikko yi aw xob waaye jikko yi ëkk la yor Sëñ Tuubaa yi woon mission mooy duy xolub jullit bi iskaanu tawxiidi fil xal bi fexe bam feesal koo bëgg yàlla iradatu wajhillahi taala ixlaas du gisati lu dul yàlla bu boobaa dana dana fees dell ba mel ne aw ëkk ci kanamu tubaab bi foo ko dugal mu nekk New York mu ma nekk dara mënu ko jeexal kooku nag mooy du lislaam boo xamee ne ci dafay dépendre ci ay état dafay dépendre ci ay ay situation waaye li islam bu woo xamee ne da ngay jébbal sa bopp yàlla jébbal gu amut foo foo koy tënk loolu nag ragal naa ne Euh, des nañ cee def ab jàngat dëgg-dëgg waaye sëñ Touba mooy solution sëñ Touba nim ñu jàngale lislaam nga xam ne l'islam bi ci xol bi lay lay tënk waaye du islam boo xam ne dañ la ciy nargan du islam boo xamee ne da ngay tiit dara waaye yow yaay bëggal sa bopp yàlla yaakaar naa ne jamono jii ñu toll nga xamee ne l'islam tumuranke na lool ni ko yon fiancara boo xam ne bada al islaamu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghurabaa yaakaar naa ne Touba googee ñu suñ Touba doon jàngal Touba lil ghuraba yi yaakaar naa ne eh, mu moo ci mën a gën a lislaam kon euh, barakallahu ci sangu su baax si fi jiitu woon jàngat nañ tomb bi ca nam gën a rafete waaye eh, defi ñun bi ñu bi nga xam ne moom liy taxaddi taxaw sunu kanam ñun yoonu murid mooy yàlla dañoo jox li gën Euh, ñu yor mi Sëriñ Tuubaa mi war a nekk lumière làmp bi war a niital jamono li war a xett li adduna bi waaye ñun ñi ko dond dafa mel ni sax dese nañoo xam euh, njàngale moom te li ñu yor moo mën a musal àdduna moo mën a muccal adduna bépp kon jot na am na ko ko fi laaj léegi mbokk mu dëgg France laaj ne lu tax ay dalailul xayraat ay mbindi wali yuy tas ci àdduna ba léegi te mindi Sëriñ Tuubaa moom mi war a xetal jamono am njàngaleem tasaguñ ko yaakaar naa loolu defi yi dëgg la ndax jamono fii mu toll nga yor lu baax lii li nga xam ne mën ngaa xettali àdduna bi nga làq ko yow rek joxoo ko nit ñi yaakaar naa yamal xiyam boo moytul ñu poña la ne la yaa yaa ñu yaa ñu yaa kon jot na di rafet lu baax a baax ni ko Cheikh Fahmi waxee léegi rawdu rayahin ak mbooleem wafaak anchité yii ñuy def nga xamee ne mën naa doon ab bunt boo xamee ne dañ ci jaar mën a àggale euh, lim ne woon inni unaadi kullal bilaadi ak kullal ibaadi euh, ñu jaar ci pour mën a xettalik yàlla gii nga xam ne yàlla baaxee na ko ñu mën cee àgg ba man cee ni ko ni ñu ko waxee temu euh, waxtaan wi muy sëñ Tuubaa ni mu saafaraa jafe-jafe yi àdduna waaye yaakaar naa ne yoon yii ak jataay yii ak effort yi nga xamee ne mbokk yi di leen ko def ñépp ñuy yëngul xam-xam ci ci yoonu murid mën naa dem ba àggale ñu ca lañ bëggoon kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di ziare kilifa yi dëkk bi di jotali suñuy ziar ci ñu jotali ñu ko ci kilifa yi fi nekk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf ci jàngat bu am solo boobu nga ñu jàngatal kon ñu déggee ko noonu di fàttali ñëpp ni bu subaa Serigne Balla Mbengue moom la ñuy dalal fii ci jataay bi insha allahu taala ci tomb yu am solo yi nga xam ne dinañu ko jataay bi tamit képp koo xam ne raw na la rajo yi wër Touba ak Darou Moukhty soo ko dégloo di ko dégg Touba Mbacké FM Lamp Fall FM Walf Fadjri ak euh, Jant bi FM ak RTS ak RFM ñoom daa ñu ko jàllale insha allahu taala ak Darou moo FM gi nga xam ni ak Sud ak Ñaaxeen FM